waaw ñoom ñi nga xam ne ñoo ñemee yàlla ne lii mooy àtte bi ñoom ñu wax le contraire parce que naan way y'a un un un un borom xam-xam un savant renommé bu dëkk Égypte wala bu dëkk fee nee na bon loolu dañ koy seetaat yow nga dem mu daganal la waaw nga continuer nekk ci nga continuer nekk ci tout en sachant que lu xaram nga nekk te kala ko daganal wax nañ la keroog. wa man azlamu la alquran waxoon suuratul a'raaf mimman iftara ala allahi kadiba ana kan te kenn dàq la tooñ ci nga xam ne mooy waxal yàlla ay duur naan lii la buur yàlla daganal wala lii la xaraamal te dara amu ci qul man harrama zinata allahi allati axraja li ibaadihi wa tayyibaati min ar-rizq yooyu yépp di daganal di xaraamal loo xam ne buur yàlla waxu ci dara kenn gënawula ëpp fit te gën a bari bàkkaar waajooju waaw allahu akbar on a on on on a de sérieux problème yu sérieux sérieux la la dañ la koy nga dem gaa yi daganal la wala ñu ne oustaz dafa soxor léegi ni ñuy def pour yàlla en tout cas dafa bari yërmande ngir jàmbi am na yoo xam ne nañ naan la moo fooguma ne loolu nag yow loolu atte loolu fooguma ne charian la lii ngay wax nii parce que buur yàlla moos ni mu yërëme jaam yi moos xam ne moos sama digganteeg astu mii wala kii bi ajaam yi nga xam ne moos soodam yi nga xam ne ni ma ko bëggee mu bëgg ma moos ñu ami projet tëral daanaka ñu ngi sax kër gii ñu dëkk sax ñoo ko bokk di projet ndoo suñuy kii la dañ naan la loolu lépp ce n'est rien du tout en tout sa quelle est la solution ba'da ba'da zawj waaw mooy il faut mu am ba keneen koo xam ne moo koy denc te li nga doon wax naan yee saa dafa soxor yàlla yàlla borom kii la xaaral eh, ah eh, oh, tu sais comment on va faire mon ami notre ami ensemble as as tu te connais as si as as as ngeen ce qu'on va faire on va lui faire une proposition ah dañ koy proposer benn mbir mooy comme que lool la fokk am ko la takk dañ mooy aas la ñuy gisee mu takk la waaw mais mais aas faut pas qu'il soit fou ah waaw léeg-léeg gars yi waa ji du ko wax ak femme bi waa ji lay combinal mais bu dee moom mu combiner ak femme beeg waa ci yëpp léegi dañ lay wax ñu maye la mu moom nangul mu mu takk la waaw bu la takkee samedi prochain hein sa idda jeex na yaa ngi ci kii ah gis nga règle kii jeex na ah voilà c'est bon loolu la ma ustaas wax benn règle gis nga règle kon yow mooy c'est bon léegi ah, kon affaire bi boo gisee benn règle rek c'est bon léegi yow après rek naa wax ak as mu ñëw takk la mais bu la takkee samedi samedi à euh, moom na fexe sax ba bu mu ko fekk na ko fekk ku pentu moom waaw ñu mayee ko fee ci jàkkaay ji ji waay moom nag bu ñu ko mayee ca dimanche ja balaa ñëw na fase ne bon finalement bon gis naa ne daal boobu sëy bi finalement ça ne m'arrange plus quoi voilà c'est bon léeg-léeg noonu la def léeg-léeg ñu dem ci aas ci mooy aas mooy xarit bi rek ku tudd aas dégg également exemple rek laa yow hein <laughs> léegi ñu dem ci xarit bi boo gaa yi dañuy dem mooy liñ naan baara yógoo rek voilà baara yógoo ne ko ah problème am naa de te gis naa ne yow rek ma ci mën a génne ko doomu ndey yow rek ma ci mën génne lan la moo ma ne bon ndeke bi dagganatuma mais lu tax mais dama koo lu bari quoi waaw loolu loo xam mais quelle est solution mais nee na il faut am ku ko takk te yow rek laa xalaat bon d'ailleurs boo ma ko defalee je vais te donner un chèque waaw cinq cent cinq cent mille mën naa la ko jox franc quoi c'est bi je n'ai qu'elle quoi non c'est pas possible ça c'est euh, là je ne plus vivre sans je ne peux vivre je ne peux pas waa ji nekk mooy oh, waxi caaxaan yooyu oh, waxi compréhension di jaay caaxaan yooyu yow oh, tataawu tournaa yow kay léegi nga wax li ngay wax léegi après waa yi ngeen combine bu ngeen combiner ba toog dañ daan la mais loolu dagarul dañ daan la yow toppal fee seet loolu noonu doxul loolu du jàll ça ne passe pas nga ne lu tax ça ne ñu ne la parce que loolu dafa xaram <laughs> mais dafa xaram kay loolu kay xam nga ne c'est pas c'est pas c'est pas kii loolu moom c'est pas c'est pas boo <laughs> mën da nekk nga ne ba yow yow nag saa saa diine bi daa tàng quoi diine bi waroon naa gën simple ah. ñu ne ah déwén ma man lu tax muy gën a simple loolu da nga ko waroon a xam au début nga naan ma dafa simple nan la simple. lu simple laa la wax lii kay lu simple problème bi kay yow demal xooli ña nga xam ne ñoo lay wax naan diine lañ lay wax wala yooyu di la ex di la nettali ay nettali yu amul ak di wax seen mbiru bopp rek ngir nga gën leen a gëm taw xuñ la dëgg demal mere lool mais man bu ma kenn mere ah voilà. ma ne la booy am kenn yow wala talu man na illaa nafsa bul yedd ko dul sa bopp. lii kese la léegi kon affaire bi dama dañ naan la lool dafa araam mooy la yonent ma saa saa saama waxoon ndaw sa mu ne ko yow damaa gis ne <laughs> fekk ndaw si daa daa daa sëy kenn fa mu fase ah mu mu mu mu mu dem ak kële mu mu takk ku bees ku bees takk ko daanaka dañu kii rek ndaw si ne mu ne ko daa mel damaa gis nañ koy bëgg a génn mu ne ko lool nag manu la ne waaw lu dul mooy sëy direkt day am ta du nekk combine boo fi combiner mooy du baax loolu lañ naan baara baara gi du baax baara yëgoo ji du baax waaw xoolal mooy yooyu noonu gaa yi leen ko xamal mooy yi nga xam ne waruñ leen koo nëbbal dañ leen koo war a xamal ndax bu seen ñàkk leen koo xamal da leen di lor waaw yooyu nag yii lañ waroon a xamle yii lañ war di yëgle yii lañ war a xam ne waaye du ñu ko def de waaw kon wa minha tasrixu alimaami lirraciya wa ilaamuhum bil amri alladi yadurruhum sitruhu wa ixfaa'uhu liyata'ahhabuu lahu wa yucidduu lahu cuddatahu wa jawaazu sitri gayrihi anhum wal kinaayatu anhu lil maslaha kon loolu mooy bu njëkk bi waaw gaa yi réew buñ ñëwee nag ci échelum réew xam nga gaa yi képp koo xam ne dox jéem a doxal charia problème yow mooy de façon waxoon nañ la lil kufri junudun wa ahzab ak kéeféer dafa am ay ay ay soldat am ay partisans yoo xam ne pare nañ jàmmarloo képp koo xam ne daana laxaw seen kanam waaw ils ils sont prêts à te nga jóge fii laa wax waaw léegi nag mooy à l'échelle d'un réew bu dee njiit bi comme fi yonent ma la sasam de guerre lañ jëm mu wax leen lu leer leen di xaar il faut pàgg leen di nëbb information yi nga xam ne boo leen ko nëbbee day tax ñoom duñu duñu def li ñu war a def duñu préparation bi war buñ ko def ngeen di doxal charia wala réew moo xam ne gaa yi ci caaxaan ngeen commencé voilà di yar gone yi ba ba ba léegi nag ngeen war a taxawal nag réewum jullit ngeen jël pouvoir bi il faut ngeen wax gaa yi au début li leen di xaaraan ah. waaw il faut ñu xam dans quelle sauce ils seront mangés nga ne leen nag affaire bi lenn la <laughs> on sera nous serons isolés li nga gis ñoo xam ne ci yéefar yi dinañ fexe di ñu isolé ah, parce que rek ñun qul naa rabbuna allah suñu toor mooy dañoo nangootul kenn di ñu dicté nan la ñuy dunde suñu système politique nan lay doxe lu dul borom bi subhaanahu wa taala loolu rek kay nekk suñu toor lool mooy suñu toor léegi nag xam leen ne ñi fi mas a jaar ñépp woote taxawal lu mel ni li ñu taxawal réaction yu metti dal na seen kaw mooy nit ñi ñu teel a xam nga teel leen xamal ñu xam lan moo leen di xaar ne bu ngeen gisee ñu ñu embargo bu mu leen bu leen bett bu ngeen gisee sax ñoo xam ne nee nañ pare nañ ngir songu ñu militairement bu mu leen bett waaw gaa yi xam dëgg-dëgg fi ñu jëm mooy lan. mais boo leen ko nëbbalee bés bu gaa yi tëwee embargo ah, leen naan dañ naan wéy dañuy foog ne problème bi ci yow la déedéet alors que c'est pas toi ça ça pas de toi waaye nag mooy li ngeen fi taxawal la kon loolu mooy bu njëkk bi nga xam ne moom la imaam Ibn al-Qayyim wax ne loolu ginnaaw bi mu wax ci affaire xare ci weeru asharul xaram waaw kon loolu lu ama am solo la mu ne wa minha bokk na ci liñ ciy jànge ba léegi ñu ngi ci zaadul ma'an fii hadyi xayril ibaad sallallahu alayhi wa sallam bu al imaam ibn al qayyim ci chapitre bi muy junj wax junj ci yi nga xam ne moom la ghazwatu Tabuk daldi ëmb ci ay masala fiqhiya ak ay njariñ mu ne wa minha bokk na ci liñ ciy jànge ci xare bi anna al imaama ida stanfara aljeysha lazimahum nnafiir walam yajuz li axadin altaxalluf illa bi idni wala yushtaratu fi wujubi nnafiiri tacyiinu kulli waaxidin minhum bi cayni bal mata stanfara aljeyshu mata stunfira aljeyshu wala u imaam bi mata stanfara alimaam aljeysha mata stanfara aljeysha lazima kulla waaxidin minhum alxuruuju ma'a wa haadaa axadu almawaadi'i althalathati allati yasiiru fiiha aljihaadu fardu 'ayn wa thaani idaa xadara aladuwu albalada wa thaalithu idaa xadara bayna saffayn alimaam ibn alqayyim aljawziyya raxmatullahi alayhi mu ne wa minhaa bokk na li ñu ciy jànge ba léegi ci xew-xew Tabuk bii lii ba léegi ñu ngi ci début bi bi yonent ma lay saab bi yëgal saxaaba yi ngir ñu waajal mu ne bokk na liñ ciy jànge bu imam bi mooy njiit bi njiitu réew mi wala chef d'état mooy euh, kii d'état général major des armées wala le ministre de la défense wala ñi nga xam ne daal ñoom la jox loolu waaw bu ñu bu ñu nee armée bi jóg leen xare ji waaw buñ nee régiment tel le régiment parachutiste waaw d'Angoulême yéen lañ wax mooy waa bri ñooñu ñépp ñoo war a ñu nekk Angoulême ñoom ñépp ci régiment bi ñoo war a jóg waaw loolu la buñ nee waa armée de bu sa euh, nan jàllu jéeri nan nan jéeri Samba Jéeri Diallo la loolu loolu la wala la Colobane waa tudd noonu la ah wala nakati wala wala fële ca ca ca ca ca ca waaja côté aéroport yéen jóg leen aux armes ñoom ñépp jóg amul naan don man bokkuma ci déedéet non non bu imam bi ne armée sàngam désigné ñeen ne jóg leen régiment tel ah jóg leen lazimahumun nafir ñoom ñépp mooy obligation ñoom ñépp ñu jóg ngir waajal xare bi walam yajuz te du dagan li ahadin taxallufa illa bi ni kenn ci ñoom du am droit bañ a jóg bañ a dem lu dul mu ne yow ba mu des yow wala ba mu des cinq personnes ñëre bokkuñu waaw wala les cinq de de ñi yor wàllu maintenance côté ci waa maintenance nañ toog waaw ba mu des ñooñu ki lu dul ku mu ne yow yéen excepté yéen bu dul lool ñépp war a dem wala yustaratu te te nag kenn chartalu fi kenn conditionné wu fi fii wujubi nafiri ci war a jóg xare ji ta'yin kulli wahid minhum bi ayni il n'est pas obligé kenn conditionné wul ne bon bala maa jóg ñun régiment bi nga wo ñun bala ñoo jóg il faut ñu ne ñu ah Abdoulaye Diop colonel Abdoulaye Diop colonel Seydou Ndiaye yooyu noonu amul loolu doo xaar loolu ah. kenn du la wax loolu déedéet nga naan bu ñu waxul loolu man bon ça ne me concerne pas déedéet ne déedéet déedéet bal li am ba des mooy matastan faral jaysha fu imam bi ne yéen régiment sàngam armée bi yéen yéen waa armée de l'air armée de terre yéen ñu nekk wala yéen waa brigade sàngam d'intervention rapide bu bu bu bu bu bu Cambérène jóg leen yéen ñépp a jóg waaw wala ñu ne yéen waa LG yi mbaaw jóg leen ñoom ñépp a jóg amul naan bon nañu xaar mu wax le brigadier ndóoy déet loolu amul kenn du fi xaar ñu naan la le grand kii xaw ma lan des armes non kenn du la fi xaar mooy ñépp a jóg kenn conditionné wul lool waaw ñépp a war a jóg génn. waaw mu ne wa hada lii nag ahadul mawaadi'i thalathati ath-thalathati allati yusiru fiha al-jihaadu fardu 'ayn lii nag dafa bokk lenn ci ñett bërëb yi nga xam ne jihaad day nekk farata jëmm ku nekk waaw mu ne lii kon mooy loolu mooy bu ñu nee loolu mooy premier bi mooy lan buñ ne bu imam bi ne wala chef d'état-major des armées wala ministre de la défense wala ministre de forces armées bu nee yéen comme li wax sànq caserne Samba Diéré Diallo jóg leen yéen waa caserne bi yéen ñépp ay militaires ya fa ne ñépp ay jóg waaw loolu bu nekk boobu farata la ci ñoom ñépp ñu jóg beneen bi mu ne ida xadara al adu mooy bu dee ne noon bi da leen a ñu toog Sénégal ay ennemis jóge ci biti bitim réew ñëw songuñu bu boobaa amul ñu naan bon na ko ñëlee non ñéppay xeex bu boobaa moom moom moom pour ñépp la ah waa ji militaire la ak ñi ñi nga xam ne àgg nañu ci jamono yi mooy man a xeex ñépp la amul ñu naan ñoom diw la non ñoom diw garde frontière yi daal ñoom nañ ko res déedéet yéen ñéppay nekk li nga xam ne farat lay doon ci yéen mu ne ñetteel bi wa thalithu ida xadara bayna safayn mooy yow bu fekkee nga nekk entre yow xaw ma noo doon def ba <laughs> retrouver wu entre deux jàmmaarloo yéeféer yeeg jullit ñi ci xare bu boobaa yow boobu farata la mënatoo déserte dem ndax loolu tawal lii yow mu zax fi lay après mooy da ngaa daw bésub xare te loolu ci kabaa'ir yi la bokk ci bàkkaar yi gën a màgg gën a màgg la bokk waaw kon nag mooy ñett yi léegi lii mooy lan lii mooy léegi chaque fois il faut faire lien ak fi ñu jógee ngir ñu man a comprendre comment naka la al imaam Ibn al Qayyim def ba génn lii ak fan la ko jëlee dañ naan la lii fi mu ko jëlee mooy. yeneen bi aleyhi salaatu salaam Seydina Ka'b ibn Malik ba léegi day ñëw ci xadiis boobu ndax moo gën a wér ci yëpp te mu ngi Sahihayni te moom lañ mujjee gis moo gën a nekk ci xel yi ah bu ko defee du ma la sollicité yoo xam da nga naan mais tiens loolu fan lañ ko waxee woon non lii bi ñu ko waxee yàggul mooy dane yonent bi aleyhi salaatu salaam dafa yëgal mbir mi saxaabay yi radiyallahu wax leen fi mu jëm que ne romain byzantin yi lay xaree jël wax ko ñépp imaam al-Waaqidi bi sanadin da'if waaye li mu solo laysa bi ba'id laysa du lu tumuranke keneen yonent mi alayhi salaatu salaam dafa yónni ci tribus arab yi kaw kaw yi istanfara al arab da leen a woolu al arab woolu leen ne leen na waajal xare bi may dem comme nam defoon Fathu Makka ba muy génn waaye bii non seulement waa Quraysh yónnee na ci ñoom ndax ay jullit lañ léegi ngir ñu waajal ndax xare bii ñu jëm contre les romains mooy yonent ma saa ñépp la wax mooy képp koo xam ne àgg nga ci jamono yi foo xam ne wala tollu nga foo mën a xare kooku c'était obligé nga ñëw loolu mooy al jaysh mooy sol ndax jaysh xam nga léegi lañ ko lañ ko lañ ko lañ ko lañ ko def nii nga xam ne naan wey comme ni ñu wax sànq régiment tel waaw ay LGI ak yu mel noonu waa BIR brigade d'intervention rapide. waa ñooñoo ñooñu ainsi de suite mais avant temps yii ci yonent Yàlla saa saa mooy ñi mën a xeex mooy képp koo xam ne amoo ngànt te tollu nga at mi nga xam ne mooy majeur nga te mën ngaa fekke xare waaw mën ngaa fekke xare te amoo ngant ñooñu la doon wax ñooñu nag képp koo xam ne mooy kooku day nekk farata ci yéen ñépp ngeen jóg moo tax yonent ma ne saa saam ñoom ñépp loolu moo tax ñi demul woon ñu am problème non bu doon ne warul woon ñu génn kon Seydina Ka'b ibn Malik Muraratu naa Rabi' Seydina Hilal ibn Umayya mais duñ leen def dara duñ leen wax dara duñ leen ŋàññi sax mais ñoom Seydina Abu Lubaba ak ñi mu àndaloon kenn du leen kenn du leen wax dara bu doon ne kon ku nekk am nga possibilité ñu ne ñépp jóg jóg leen xare ji ñoom ñu toog bu doon ne loolu du du du nekkuloon farata ci ñoom doon nañ leen mere ngir lool. loolu mooy wane ne kon bu imaam bi nee yéen ñépp jóg leen yéen waa sàngam jóg leen mooy waa Medina yéen surtout yu wér yéen jóg leen ñépp a jóg moo tax Seydina Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu nee na ci boppam man li ma gënoon a metti mooy bu ma génnoon ci mbedd mi quoi bi yonent ma lay saa sam demee may dox ci mbeddu Medina yi du ma dajeeg lu dul nit koo xam ne ak naaféqam dafa leer waaw lu dul nit koo xam ne ak nekk naaféqam dafa leer naññ. wala nit ko mooy koo xam ne dañ koy tuumaal dañ koy jam dañ koy jam ma muusan koo xam ne dañ koy jam ne naafiq la waaw wala koo xam ne boroom ngànt la kon mu leer nañu foofu la ñuy ne kon bi yonent bi alei satu ne jóg leen waajal leen ñu dem xare ji romain yi dafa newoon farata ci ñépp lu dul ñi nga xam ne boroomi ngànt lañ wala ñi nga ak ñi nga xam ne mooy moom moo leen ne toog leen mu leen dem moo leen jox ndigal moo tax mu ne ba mu des ah ñi nga xam ne da leen ne yéen bu leen dem waaw waaw walam yajuz li ahadin at-taxallufa illaa bi idni at-taxalluf illaa bi idni daganul kenn di bañ a dem lu dul ci ndigalam comme Seydina Ali ibn Abi moom mi ko toogaloon Medina ci li gën a dëgër paa këram kese waaw kooku noonu mooy moom man naa toog parce que yonent ma lay saasam moo ko ne toogal ba ko naafiq yi waxee li ñuy wax mu daw di génn dab yonent ma lay saasam naan ko danga may bàyyi ci jigéen ñi xale yi mu ne ko ama tarda an takuna minni bi manzilati haaruna min muusa ghayra annahu la nabiyya ba'di sallallahu alayhi wa sallam xanaa gërëmoo ne ko waxuñu dëgg nee nañ danga may diisal moo tax ma bàyyi la fi waxuñu dëgg naa yi li ñu wax demewul noonu de ne ko sax est-ce que gërëmoo nga féete ma ci man wàccuwaay bi nga xam ne moom la naa Haarun wàccuwaay wàccuwaay bi amoon ci sayyidina Muusa alayhi salaatu wassalaam sauf que amul yonent ginnaaw man voilà sayyidina Omar na qad sayyidina euh, Ali qad raditu qad raditu qad raditu wane gannaaw di daw dem na dina parce que kook dafa am digal loolu mooy buñ nekkoon yéen régiment bi jóg leen mais yow diw il faut mu am ñu rester pour tenir la baraque waaw colonel sangam brigadier sangam brigadier sàngam yéen des leen ñooñu rekk am droit des waaw ñooñu rek ñi ci des ñépp war a jóg foofu la ko imaam Ibn al-Qayyim jóge jële leer na gis nañ kii bi rapprochement kii bi fi mu jóge istinbaat bi fi mu ko tibbee quoi voilà kon loolu la léegi <coughs> mooy yii yii nii nag mooy moo tax fardu du fardu ayni mais ba mu des ci bërëb yi ah te loolu gisoon nañ ko ca début ba waaw waxoon nañ ne dinañ ci ñëwaat même ci biir waxoon nañ ko ci biir waxtaan wi que ne imaam Ibnul Qayyim après dina fu muy waxe loolu mooy comme lii genn bi mooy bu imaam bi ñëwee chef de guerre bi wala chef de l'armée bu nee yéen ñii dañoo am ñoo xam ne dañ leen a war a yóbbu Mali wala dañoo war a xare yeeg noon yi mais waxuma suñu xare yi caaxaan yi de lii ñu ngi wax ci cadre réew moo xam ne il est par la charia loolu la wax de dama joxe exemple ay a ci brigadier euh, kii caserne Samba Diéry Diallo Algérie Algérie Mbao pour ñu xam li ñuy wax mu yomb ci ñun mais waxuma ci cadre Sénégal gee ni mu demee. non parce que ñun dëkku laïc lañu non waxuma loolu man li ngay wax mooy bii ngay demee ci charia nii la ak teb réew moo xam ne charia fay dox nii lay deme waaw kantaa nag gars yi ñoom seeni loi ñoom nan la demee ci ñoom loolu moom loolu man kippéewu ma ko du suñu affaire fii kippéewu ma ko sax voilà moo tax il faut pas de parce que des fois damay gis ni nit ñi dañuy jaawale da ngay wax di wax euh, atteb charia ñoom ñu naan la Sénégal nii la def mais est-ce ñun dañoo nekk réewum charia ñun réew jullit lañ si réewu jullit lañ Sénégal réewum jullit la mais du réew moo xam ne charia fay dox te loolu ñépp xam nañu kon nag bul ñëw naan ma ñii ñoo wax la àtte bi lii la nga naan ma pourtant ñee del la def mais Eric oui ce qu'il y a quelque chose de plus normal ñoom ñu def lu wuteeg loolu comme ko ba ñoo xam ne doxaluñu ko kay. <laughs> mais bu ma laaj naan ma deful ni loolu kay <laughs> loolu kay ça avec moom moo tax mbir du loolu ay ñeew a ngi def lii loolu loolu loolu jotewul ak dara àttee sharia àttee sharia mooy li ñu la wax sharia dafa may àtteel voilà léegi kon affaire yi il faut que ça soit très kon loolu la mooy réewum jullit la bu ñu nee yéen ñépp jóg leen yéen ñiy jóg leen bu boobaa ñooñu farata la ci ñu wala noon bi songu dëkk bi boobu ñépp képp koo xam ne àgg nga ci atu jamono atu mën a xeex ah âge mën a xeex mën a jël ay armes defendre réew farata la ci yow nga jël ay armes défendre ko même boo dee même boo nekkul militaire même boo ko nekkul farata la fa moo fardu aynin du far non même bu dee doo militaire imam bi ñëw ne problème am na dañoo soxla ay nit mu ne yéen ñiy jóg leen parce que gars yi ngi ñëw te fokk ñu am ñuy forme nu mu gën a gaaw yéen quartier sàngam ah ñuy mobiliser mobilisation générale waaw ñu ne Pikine kali bu bees waa Parcelles Assainies waa Almadies waa Plateau waa ñii jeunes yi ku am dix-huit ans na nga présenté ca kii ba fa nekk commissariat tel bu dëkk woowu parce que dañuy leen di former ñu gën a loolu kenn amul droit naan ah non non non ah non comment avec mon start-up ah non j'ai clients ah loolu amoo droit bi nga la. taadee client la yow sa client yooyu ngay wooteeg sa activité bi ngay woote bu réew mi newul ci jàmm naka la fay man a doxee sax amoo ci droit ah non non non je suis nouveau marié ah new ma fi talu fi yooyu amoo droit loolu farata la ci yow fardu aynin la te te obligé c'est que dama foog ne nit ñi xamul ni di tekki obligé mooy yow t'as aucun choix ci bañ def li nga ne lii ngay def. li ñu lay wax def loolu par force ngay def ñépp ay présenté wu à la sàngam wala au au commissariat sàngam képp ku am at quatorze ans voilà na ñëw génn ñépp ñëw ay tay j'avais un stage ak je dois voyager wax yooyu yépp dara bu ci dox lépp la ngay annuler farata la wala noon bi ñu jekk noon bi songu dëkk bi bu boobaa amul ay ay non man bon kële waaye na ko armée bi doxa ah. ñoom nañ xoolaa ah. waaye ñoom nañ ñu protéger ah. ils sont payés pour ça non non loolu amu fi par force la par force aux armes ñépp dem ah léewu lay gi sax loolu la wax même léewu lay gi ay France yi noonu la comme lu xewoon comme mondial guerre mondiale bu amoon loolu ci charte kii la bokk république bi. bu geer yu mel noonu amee amul képp koo xam ne mën naa pare yow dangay ngay pare bokk na ci citoyen bu ne pare nga bu réew mi soxlaa sa doole nga défendre ko da nga koy défendre loolu mu dee yéewu lay cee koy wax waaye lan ngay xalaat ci réewu lislaam yi la àtte boo xam ne buur yàllaa koy tëral loolu looloo mag ah beneen bi mooy yow nag <laughs> nga nekk ci terrain de guerre ba nag mu fekk la ca sàppee nag ca xare ba nag bu boobaa moom daw mënatoo ko def farata la ci yow nga continuer rek voilà kon nag mu ne wa min bokk na ci liñ ciy jàng baleej imaam Ibnul Qayyim fi Zaad rahmatullah alayhi wujubul jihaadi bil maali kamaa yajibu bin nafsi wa haadaa ihdaa riwaayatayni an Ahmad wa hiya as-sawaab alladhii laa rayba fiihi fa inna al amra bil jihaadi bil maali shaqiiqu al amri bil jihaadi bin nafsi fi al qur'aani wa qariinuhu bal jaa'a muqaddaman ala al jihaadi bin nafsi fi kulli mawdi' illaa mawdi'an waahidan wa haadaa yadullu ala anna al jihaada bihi ahammu wa aakadu min al jihaadi bin nafsi wala rayba annahu ahadul jihaadayni kamaa qaala nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam man jahhaza ghaaziyan faqad ghazaa fa yajibu ala alqaadiri alayhi kama yajibu ala alqaadiri bilbadani wala yatimmu aljihaadu bilbadani illa bi badlihi wa yantasiru illa biladadi walodda walodad biladadi walodad fa in lam yaqdir an yak an yuksira aladada wajaba alayhi an yumidda bilmaali walodda wa ida wajaba alxajju bilmaali ala alaajizi bilbadani fa wujuubul jihaadi bil maali awlaa wa ahraa al imaam ibnul qayyimi raxmatullaahi aleyhi mu ne wa minhaa bokk nañ ci li ñuy jànge ba léegi ci xew-xewu Tabuk bi mooy wujuubul jihaadi bil maal farataak jihaad ci alal waaw mooy jihaad ci alal mooy lan lool <laughs> jaahidu bi am wa anfusikum waaw yaa ayyuhal ladina hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna bi amwalikum wa anfusikum waaw ah <laughs> yaa hal adullukum ndax duma leen tegtal ala tijaaratin ci yaxantu moo xam ne tunjiikum moo leen di musal min adabin ci mbugal mu tar mi mbugalu yàlla mu tar mi est-ce que duma leen wax informer leen ci mbir moo xam ne bu ngeen ko defee ngeen mucc ci mbugalu yàlla mu tar bi hein li ñu ne ko ah waaw bëgg nañ de laa ilaaha illallah waxal ñu dégg waaye loolu baax na de waaye waaye mbugalum yàlla ku naan ku ku ku ku ku ku naan waaye yow bon man je m'en fiche loolu mooy waaye ji waaye xamul luy xamul xamul moo tax muy wax loolu waaw te nag gone buñ ne woon gaynde gi am na gaynde gu rëcc pa aarku paan dugg na paan euh, la parku an dugg na ci dëkk bi information bi xale bi fo bu ko déggee ci rajo bi du ko tax a daw du ko taxat continuer fo mais mag mi ko dégg <laughs> kenn du ko jiit ci ron nga tëj bunt yi parce que moom xam na luy gaynde waaw walillahi masalul a'la kon nag ci daan man waaye buggalu yàllaay la yi dañuy wax rek sama yoon newu ci kooku mooy dafa moo moo rek ci exemple gaynde ji waaw mu ne ndax duma leen tegtal ala tijaaratin ci commerce yaxantu boo xam ne tunjiikum moo leen di moo leen di muccal min adabin alim ci mbugal mu tar tu'minuuna billah da ngeen di ragal dangeen di gëm buur yàlla wa rasulihi ak ndawam bi sallallahu alayhi wa mooy fondation wu imaan al imaanu billahi wa ngëm yàlla tawxiid a ngoog da gëm buur yàlla xam li jomb ci li nga xam ne dafa jomb ci moom ak li yàlla ci moom xam yonent bi aleyhi salaatu salaam tamit li nga xam ne moo jomb ci moom ak li ci moom waaw ba yenn yi il da nga koy dégg xam ne lii du dëgg waaw mooy yenn yi jarul di solliciter sam xel di sonal sa bopp waaw moo tax yenn yi jarul soxal sa bopp ko da nga koy dégg xam ne lii du dëgg comme li ñuy wax naan Seydina Daawud waxoon nañ ko fan yële alayhi salaam yonent yi daa am loo xam ne ñoo xam ne ay maasumoon lañu buur ya en fait dañoo manu la def xam nga mbir mi lenn la dañoo manu la def bàkkaar waaw pour yu buur yàllaa leen protéger ci def bàkkaar nga dégg is li Israël ya di kàcc ci ñuy wax yooyu yépp di wax ci deru yonent yi alayhi salaam jarul ngay nekk fi di sonal sa bopp ke di chercher non principe bi xanaa xamoo ko woon yonent du manula mooy manula mooy boroomam buur yàlla moo leen préserver ci loolu kon nag foo dégg nettali ñu lay wax loo xam ne ak mooy la ko di ko di ko di ko askanale yonent alayhi salaam mais jarul ngay sonal sa bopp bul yàq sa temps jëlal suul wax ji dem sa yoon voilà mu leer kon tu'minuuna da ngeen di gëm buur yàlla wa rasuulihi ak ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam ngeen di jihaad fii sabilillahi ci yoonu yàlla bi amwaalikum gis nga moom la jiital wa anfusikum ak seen bakkan yi daalikum loolu xayrun moo gën lakum ñeen leen in kuntum ta'lamuun bu ngeen xamee moo ra imaam Ibnul Qayyim mu ne eh, kon lii dañ ciy gis ni farataay jihaad ci alal moo tax comme ni mu ware ci bakkan mu ne wa hiya ihda riwaayatayni an Ahmad lii benn riwaaya la bu jële ci imaam Ahmad que ne sii farata la kay jihaadul maal joxe alal yow manoo mais ta man na da joxe te loolu mooy bii boobu boobu noonu mu ne loolu dafa war wa huwa sawaabu mooy li gën a dëgër sax alladi li nga xam ne laa ba fiihi sikki sàkk amu ci amul benn ombre de doute amu ci ndax fa innal amra digal bil jihaati jihaad bil maali ci alal shaqiiqul amri bil jihaadi min nafs ci alquran ay bu doon ay dañ naan ay sœur lañu waaw ndigal ay frère lañu ñoo ma a ànd ci alquran comme ni nga ko gisee nii waaw mooy foo foo gisee buur yàlla di tudd naan jihaadu jihaad ak mooy sa bakkan joxe sa bakkan fi nga xam ne dóorantey jaas wala dóorantey bal walla wala dóorantey misil la foo gise muy wax yooyu tudd na fa ci wetam. jihaat ci sa alal mooy génne sa poche dépenser ci loo xam ne luy tax gaa yi fay dem war a nekk ci condition yu baax ak matériel yi ñuy jël mu ne loolu ñooy ànd shaqiqul amri bi ndigalu jihaat ci alal mooy mooy sœuru frère jihaat ci alal ndigalu jihaat ci ci bakkat ci alquran wa qarinuhu te ñooy ànd bal li am ba des jaa muqaddaman ala al bi bin nafsi kii fii kulli mawdi' mu ne li am ba des mooy alquran toppal alquran fépp fu suñu boroom di woote naan jihaad leen li mu jiital mooy alal jihaad ak sa alal la jëkke door a wax jihaad ak sa bakkan illa mawdi'an waahidan ba mu des benn bërëb kese la loolu jiituwul yeneen yépp alal ji la jiital dooru indi bakkan yi exemple loolu jox nañ la ko léegi ci suuratu safi waaw dane ndax duma leen tegtal ala tijaaratin tunjiikum min adabin alim mel nañ na ko waawow mu ne tu'minuuna billahi wa rasul wa tujaahiduna fi sabilillah bi amwaalikum seen alal loolu moom lay wax ni ne li ëpp alquran fépp alal ji lay njëkk tudd door a wax bi am wa anfusikum ak seen bakkan ba mu des benn bërëb kese la ko jiitalul mu ne mais loolu kon wa hada lii yadullu ala anna al jihaad bihi aham lii day wane ne kon li muy jiital tuuta xam nga alquran il faut ñu xam loolu loolu ab réalité bu jara xam mooy alxuraan li muy jiital lu mu jiital mooy li war a jiitu nekkul ne comme man li may wax yi nii xam nga bu may wax kenn ci ñun buy wax en mooy bon sama classe gi laa mën a ko xam ndax nit boroom xam-xam dëgg sax ay waxam nekkul ne day jekki rek di asaaloo nii di wax mais lu nekk da koy teg fa mu ko war a teg li war a jiitu lay jiital leneen li ci war tegu tegu ci waaw mais man en tout cas man sama bopp daal ak bon koo xam ne ni man na mel mooy ne man naay wax nii ni may wax nii ma wax moo boo xam ne frase boo xam ne ma dugal benn moo boo xam ne dafa ñëw sama xel ma indi ko mu jiitu waaye manoon naa jiital beneen waaw mooy boo ko fa dindee def ko feneen du garaaw alxuraan nag loolu amul mooy li mu jiital daa fekk mu war a jiitu waaw manoo woon a ñëw par exemple ci aaya bi ñu la sànq ne bon. bi amwaalikum wa anfusikum mën nañ ko def bi anfusikum wa amwaalikum déedéet loolu man da ne yaa ayyuhal ladina amanu ati'u man nañ ko kon mbir mi yaa ayyuhal ladina amanu ati'u rasul yàlla li mu jiitu noonu war a demee kon moo tax mu ne wa hada yadullu ala moom lay jiital fépp ba bërëb kese ji am ci alal la jiital kon kay loolu day won ne am annal jihaada bi jihaad ci sa wàllu alal aham moo gën a am doole moo gin a am doole moo gin a am yitte wa aakaduta mooy li gën a feddaleku ah mooy li gën a am importance wa aakaduta mooy aham mooy li gën a am importance wa aakaduta mooy li gën a fedd mooy li gën a feddaleku minal jihaadi bin nafsi ci jihaad ak bakkan bala ngay wax bakkan sa poos d'abord ndax képp koo xam ne yow li ci sa poos pare woo ngir defal ko ngir yàlla ci yoonu yàlla sa bakkan rawatina sa bakkan sa bakkan kooku moom taxul ñuy wax waaw koo xam ne alal ju mu yor néeg na koo def ci chantier bi yàlla boo ko nee yow ñëwal ci sa bopp faatu ci chantier bi yàlla du dem waaw fan lay deme c'est une logique c'est une mu ne walaa rayba annahu ahadul jihaadayni sikki sàkk amul na ci moom mii benn ci ci ñaari jihaad yi la bokk mooy alal kama qaala nabiyu comme li yonent bi aleyhi salaatu salaam wax ne man jahaza ghaziyan faqad ghaza man képp koo xam ne jahaza préparé nga waajal nga ghaziyan aji koo xam ne day xare ji faqad ghaza kooku dëgg dëgg moom xare na mooy boo waajalee kii xare ji amul lu mu fa yóbbu lool yow nga waajal ko jox ko lu mu yóbbu hein mu ne kooku noonu dëgg dëgg moom kii na gaza kooku xare na xadiis boobu rawaahu albuxaari imaam albuxaari raxmatullahi alayhi ko soroo ci al jihaad baabu fadli man jahaza gaaziyan na ko noonu imaamu muslim ibn al indi na ko ci al fii bunt bi nga xam ne moom la shuraax yi def fa fadlu al iaana fadlu iaanati al gaazi imaam an-Nasaa'i nako noonu imaam at-Tirmidhi ko xadiisu Seydina Zayd ibn Xaalid al radiyallahu ta'ala anhu waaw mu ne lii kay day wane ne kon jihaad sa alal kay loolu kay ci ji ñaari jaadi la bokk bu dee loo xam yeneen sinon kon yeneen tamit saa saam du ne man képp koo xam ne jahaza waajal nga ghaziyan koo xam ne day nar a xare ji amul matériel amul lu ko fa yóbbu. nga préparel ko defal ko yooyu yépp mu ne ko kooku faqad gaza kooku xare na même bu desee këram xare na kon kay loolu day wane ne kon poos yi ci la <laughs> di yulli ci poche yi di ko def ci chantier yàlla yi ci la mu ne kon fa yajibu ala al qaadiri alayhi bu boo ca loolu nag moo tax day war ki nga xam ne moom am na capacité am na alal participer ci yooyu day war ci moom kama yajibu ala al qadir bil badan comme ni nga xam ne noonu la ware ki nga xam ne moom il est bien portant moom dara dalu ko amul benn ngànt ni nga xam ne noonu lay nekke farata ci moom mooy bu dee condition yu moom bu dee fi muy nekk farata ci ñëm ñett yi la bu dee ki retrouvé noonu ni muy nekk farata ci moom parce que dara amul benn ngànt noonu la nekke farata ci ki nga xam ne moom alal la am même bu dee ne moom dafa am ngànt moom mu joxe ci alalam waaw moom moom bu boobaa même bu dee boroom ngànt nga mais yow bu dee sa yaram moo am ngànt da nga am lu tax ñu teggil la loolu mooy sa poche moom teggi kenn teggilu ko ndax nga ko capable nga ko waaw waaw mu ne <coughs> wala yatimul jihaadu bil badani illa bi badli xare sa yaram nag manu la mat lu dul nga ne fa mooy <laughs> da ngay dem ci terrain bi ah dem ci champ de bataille bi de guerre bi fa ngay dem doo toog sa néeg naan man maa ngi xe di yëngoo ko tëb ko dal ah, di sànneeku naan waaye di di def ay pause peew peew après nga ne man maa ngi jaar yow da te gaa yi nekk ca champ ba mooy <laughs> mu ne du mat lu dul nga nekk ca ca ca foofa nga yulli. ku moom wala yuntasaru illaa bin adadi wal udda te duñ ko gañe ah ji nag duñ ko gañe yu dul nag ci nombre ak waajal waaw mooy dalaa bëgg wax mooy ngañaay dëgg-dëgg buur yàllaa koy joxe kam min fi'atin qalila ghalabat fi'atan kathira biznillah ñaata yoon mbooloo mu néew daldi noot mbooloo mu néew ci loo xam ne mooy dogalu yàlla namm namm yàlla mais dalaa bëgg wax tamit ci la mooy al axdu bil asbaab yonent bi alayhi salaatu salaam bi muy dem Tabuk neewul ne bon de toute façon kam min fi'atin qalila kon jarul may mobiliser ñu bari naa mobiliser cinq personnes ñu dem xay xa yi waxul loolu wax ah. ah non al axdu bil asbaab jàpp ci sabab yi jël matuwaay yi war yépp indi ko suñu côté voilà commencer nag di ak di di di def te xam ne même bu ma yoree euh, moyens yi war ma def ko sama côté loolu tekkiwul ne loolu day tax ne ma am li ma am mbir mi buur yàlla mooy xool ku mu neex mu jox ko ngañaay waaw ku mu neex innal arda lillah yurithuha man yasha waaw suuf si buur yàlla ako moom moo koy donnuloo ku ko soob ci jaamam yi walla aqibatu lil muttaqin waaye moom it moo joxe moo moo chargé wu moom ni dara warul que ne wala aqibatu dëgg-dëgg mu jënteelu mbir yi lil muttaqiina ñeel nañu ragal yàlla kon nag comme que jihaad duñ ko gañe ci wàllu adad ak udda lu dul loolu ci kaw ndimbalu yàlla fa in lam yaqdir an yuksira al adad bu dee nit ki moom manu la baril mbooloo mi comme nii ci tabu ah manu la baril mbooloo mi lan lay def ndax yonent mi aleyhi salaatu wa salaam nee na man azzama sawaada qawmin fa huwa minhum képp koo xam ne dafa baril mbooloom ay nit ci ñoom nga bokk moo tax gis nga mbooloom kàccoor yi bés boo taxee ba ñuy konte ñu naan keroog keroog wuu keroog concert ba màgg na. y avait dix mille téléspectateurs cent mille téléspectateurs yow nga bokkoon ci yow di dugg nga yonent bi aleyhi salaatu salaam nee na man azzama képp ku màggal réel sawaada qawmin mbooloom ay nit fa huwa minhum kooku ci ñoom nga bokk moo tax ku màggal mbooloom yéeféer yow yonent ah yonent bi aleyhi salaatu ci ñoom nga bokk ah waaw ñuy neenal moo tax gaa yi <laughs> toog rek manifestation bu gaa yi def way marche contre sàngam nga dem yow tey ngam problème de waaw nga dégg ñuy wax naan réew sangam réew moo xam ne charia lay doxal wala gaa yaa ngay jéem a doxal charia ñu naan la we eh, c'est léegi dimanche place des terreaux place de la kii concorde yu mel noonu voilà ay place de l'obélisque ñëw leen place Lat Dior gars yi dañuy dañuy kii dañuy euh, euh, place de France xawma place de France xawma rue de France gars yi dañu fay daje ngir marche ngir ngir wane seenu ànd ñàkk ànd ci ñiy doxal charia yow nga dem lée yonent mi alei saatu salaam na man azzama sawaada qawmin fa huwa minhum bés bu bés pénc gis nga noonu bu leen yàlla di àtte ne leen yéen bés sàngam da doon marche contre li ma tëral yow nga tudd Muhammad wala nga tudd Seydina eh, Muhammad wala Seydina Ibrahim wala yooyu bokkoon ca marché ba <laughs> yonent ma lay saab-saab nee na yéen yéen ñépp ay tontondoo te du ngeen am tontu de ci ñoom ngay bokk yow ci ñoom ngay dekkee waaw kon nag moo tax il faut faire mbir yi wax naa la bul nekk supporter bu fi nekk bala ngaa supporter kenn na nekk lu baax boobu waaw bés boo fi màggalee gaa yoo xam ne ñoom moom fooy diine ji lañ fi newe ñuy woote ci seen ndaje yooyu xaw ma gàmm lañ ko tuddee màggal lañ ko tuddee wala luñ ko tuddee nga dem fa te lañ fa nekke fooye diine ji la yow ci ñoom nga bokk man azzama sawaada qawmin fa huwa minhum waaw képp ku màggal baril mbooloom nit ci ñoom nga bokk loolu moo tax il faut pas être complexé naan xaw ma dama damay ruus ak déedéet manuma woon a bañ a dem comment je fer faire ma ne li nga waroon a def leen rek la mooy li la yàlla wax waaw an ida sami'tum ayati wala ayati la yustahza'u ah ñu ñu gaay di saboote aayaay yàlla yi gaay di ci xuus di ci saboote nga bañ a toog ak ñoom ndax boo toogee ñoom yéen yem yéen a yema te buur yàlla dina dajale ah tooñkat yi naafiq yeeg yéeféer yi ñoom ñépp dina leen boole jahannama jami'an ñoom ñépp lay teeral foofu la leen di yóbbu loolu kese la ay manuma woon a def neneen waaw nga toog mooy gaa yi may audience euh, euh, émission caaxaan yi rek. yow azamta sawaada qawmin parce que yaa tax gars yi seen émission bi gën a dox parce que dañ naan yée moo moo battre moo battre audience yi publicitaire yépp dem fa parce que yow bokk nga ci ñu doon seetaan affaire bi waaw man azama képp ku màggal sawaada qawmin moo tax gars yi les mondialistes xaw ma gars yi ngi nekk temps yi ci ci ci mondial yeeg seen caaxaan yooyu ñu nekk yaa may gars yi audience non yaa tax affaire bi siiw ci nga yow bul xeeb sa bopp bu ku nekk defoon ni yow ne man yooyu taluma ko quoi parce que yi nekk farat si man xaw ma leen te yàq temps la idaatul atul lépp la waaw yow li la war defoo ko topp naan da ngay divertiru ci yoo xam ne yu xaraam la léegi yow yaa leen dimbali non dimbali woo leen bu ñuy wax naan audience yee eh, jour cinq millions xawma de téléspectateurs douze millions devant la télé yow nga foog ne nga nekk sa néeg dugg sa kowet sa kowet xawma yor say chips hein teg commandé sa pizza toog di xool bokkoo ci yaa ngi sa biir néeg yow cundum wala yàq sa coro toog fa mais yow ci nga man àzzama sawaada qawmin fa huwa minhum moo ñun yeewuñu dara yeewuñu dara yeewuñu dara toog nag jàpp ne ñun on est rien on fait que regarder <laughs> yaa may gars yi audience xoola gars yi li tax émission diine yi rajo Sénégal yi man ñu leen di yóbbu ci guddi yeeg lëndëm yi ay trois heures du matin manuñu am jamono ju baax en dehors de vendredi bi lañ leen di jéem a jox lenn ay tafsir quinze heures seize heures après lool gars yi delluwaat seeni caaxaan. mais beneen jour manoo leen ko jox parce que gaa yi du ñu déglu yooyu te publicitaires yi ak gaa yi nga xam ne ñoom ñooy sponsorisé nee na ñooy émission yi du foofu lañ jëm fa gaaya ne ci mbumbaay mi lañ ne yow parce que yéen koy déglu émission way yeeg euh, euh, tànn béer yeeg xawaare yeeg ñu naan may naa ko diw ak maa koy may diw ma kàmbaree nag ma ca yooyu mais yow miy déglu yaa leen may audience non man azama sawada qawmin fa huwa minhum yeewuñu dara non ñun noo ne pas ah non ñu ngi ci nelaw fii nawmin amiq lañ ne kon mu ne kon gaay fa in lam yaqdir an yukthira al adada imam Ibn al Qayyim mu ne bu dee ne yow gaa yi jihaad yow manoo manoo manoo manoo yow manoo baril seen nombre wajaba alayhi an yumidda bil maali wal udda yow day war bu dee ne loolu yow li nga man mooy war ci yow fattaqullaha ragal leen yàlla mastatantum seen kem kàttan yow manoo dem parce que am nga ngànt waaw man ci ñi am ngànt laa bokk moo xam damaa feebar dama am ab benn handicap bu tax manuma cay fekke mais yàlla may na ma moom bon xéewal moom may na ma ko bu boobaa yow da ngay obligé ah wajaba alayhi an yumidda mu daal di euh, dimbalee ñooñu pas dimbalaa farata la du loo xam ne ngay toog jàpp way way aumône non du mooy nga daal di leen euh, euh, jox ci sa alal yi wal odda ak préparatifs yi ñuy def yooyu dañ nga cee war a participer ci effort de guerre bi da nga war a participer bu dee ne da am ngànt mais buur yàlla may na la kàttan financière waaw moo tax mu ne wa ida wajaba al hajju bil mali ala al bil badan mu ne bu dee ne aj aji màkka zaadaha llahu sharafan dafa war ci alalu waa yi nga xam ne moom dafa moom ci yaramam manul aji euh, bon lii may masala la mais bon dañuy wax rek côté bi mu wax waa bañ bañ a parce que bu ñu xawee dugg feneen rek mooy dañuy perdre fil mooy parce que waa ji nga xam ne <clears throat> lii en day wax masala ki nga xam ne nit ki nga xam ne moom euh, état wu santé mayu ko mu aji mais nag financièrement am na loo xam ne moom man na cee aji mooy alal yoo xam ne comme ñu ne Sénégal ba Makka aj gi trois millions la waaw waa ji moom waxuma am na trois millions yoo xam ne pour aj la mais nag moom manu la aj parce que il est alité dafa feebar feebar boo xam ne manu la jóge ci lal bi mu ne te médecin yi jàpp nañ ne kii nii njortu kese lañ am wa kam min saxiixin maata min geyri illatin wa kam min saqimin aasha min ad-dahr médecin yi njortu kese lañ am ñaata yoon la ñu naan jiw oh waa ji waxoon naa la exemple sportif yi la gaa yi joxe bu ñuy joxe bonne santé nit ko am bonne santé sportif yi la ñuy wane di wane wey ñoom pour joxe la la la de la bonne santé de kii mooy sport beeg gaa yi ci ne mais léeg-léeg nga gis waa ji sport ci biir sportam mu faatu dee te pourtant médecins yi dañ leen di topp di seet seen seen kii cardiaque température yeeg pression cardiaque bi yépp dañ koy seet. seen cholestérol ndax baax na lépp amaana sax jour bi mu faatoo dem na ci médecin bi mu ne ko tout est ok normal far mu faatu ci bés bi ca biir entraînement wala ca biir match ba wala yiw mel na kon mooy ñaata yoon ngay gis ku wér dara dalu ko mu faatu tadda te gisuñu ci biti nii lu tax mu faatu crise cardiaque vip moom buy ñëw day ñëw noonu faatu na mais ñaata ngay gis koo xam ne dem nañ ba jàpp ne wa kam min saqimin kii moom bu yoboo Ah, ne ko ay nitam ay waaji gërëm waajal ngir ñaanal ko parce que du jógaat far waaji gaa ya doon xalaat yooyu yépp moo leen moo leen moo leen denc fekk na seenu seenu seenu dëj lekk na seeni nàkka kon buur yàlla lu ne lay def léegi mooy ki nga xam ne en tout cas yi dañoo yéene kii daal en tout cas pronostic yi ak ñi nga xam ne ndax affaire cas clinique la xam nga affaire médecine affaire cas par la parce que chaque chaque malade malade bu ne ak cas personnel am léegi nag yooyu nag dafa am solo boo xasee xam ñi xaw a niroole da nga leen di xaw a boole loolu kese la mais tekkiwul la ñooy bokk à 100 pour cent cas moom lañ naan cas clinique voilà léegi mooy ne yow boo amee ñoom médecins yi ne pronostic yi en général ñi lii dal ñoom du ñu jógaat waaw. surtout di def mouvement wu aj yeeg yooyu ak même même en fauteuil sax daanaka duñu ko man kooku mu am ko financièrement mu man ko kooku dañ naan ko mu ajal day am ku koy ajal parce que yonent ma lay saab saab waaja dafa ñëw ca aj ga ko ne ko sama baay de dafa nekk mag moo xam ne manu toog manu la jub ci toogu mooy waruwaay wi bu toogee ci géléem man mooy manu ko manu ko day daanu est-ce que mën naa ko ajal mu ne ko waaw waaw kon loolu la mooy bu dee ne mu ne yow bu dee ne waa ji nga xam ne sax aj dafa war ci moom mais ci wàllu sonkoor corps manu ko parce que dafa am ngànt bu tax manu ko ci wàllu yaramam def cee tële manu ko bu dee ne kooku lañ naan ko mais nag sa alal ji da jën jël ku la ajal xam nga masala wo gisoon nañ ko ci zaadul xujjaaj muy masalaam waa léegi waajooju moom bu ñu ko ajalee ba pare waa ji nga xam ne médecins yi dañ ne woon kii moom du jógaat léegi mu ne kon naa ut ku ma ajal mu jox kenn mu dem ajal ko après nag mu wér est-ce que day war mu ajiwaat wala déet masala yoo gisoon nañ ko mais waxoon nañ on traîne pas ici trop sinon même nii rek trop nañ ci sinon on perd le fil léegi imaam Ibnul Qayyim li muy wax fii mu ne bu dee ne waa ji nga xam ne aj dafa war ci moom waaye nag il est def ko ci kooram bu dee ne kook lañ naan boo ko manul sa koor jëlal sa alal 3 millions nga ut ku la doy mu ajal la. bu dee ne koy kooku la ñuy wax lool waaye waaye xam nga ne koon jihaad ci ak ki nga xam ne manula jihaad ci ak kooram waaye man na ko financièrement tey kooku kay awlaa wa ahra kooku kay waaye waaye fala làmbaay gi fala raay ba gën a tée téene xanaa ci moom la gën a yey ah? kon loolu la dalaa bëgg a wax mbir yi du du affaire dem ci toolu xare bi rek di dóorantey bal déedéet mooy yow bu dee ne manoo loolu lépp waaye financièrement man nga cee participer effort de guerre bi da nga koy def loolu moo tax lool nag niñ ñëwaat ci lien bi mooy yonent mi aleyhi salaatu salaam bi mu nee gaa yi di soññ di yéeg ci minbar bi di soññ nit ñéeg ku mu dajeel ak ku mu kii waxtaan ak yow wax la xare xare bii muy waaj a jëm Tabuk gaa yi dañoo joxe jullit ñu commencé di joxe Seydina Abdullah ibn non Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu gisoon nañ ko dafa ñëw def lan jël alalam xaaj ko ci digg bi joxe benn jël benn naafiq yi nekk moo c'est que Abdurrahman ibn moom am ngistalkat la wal iyaadu billah xoolal rek muy joxe ay xaaj xaalalam di indi benn bëgg rek ku ne wée keroog de ibn Awf de moom joxe na lu bari lool kese tax moom moom kii waa ji joxewul lu dul riyaa am te du moom rek lañ ko defa waaw ñoom abu xaysama joxe radiyallahu anhu gaa yi daal du koy dugg moom xoolal kii moom abu aqil joxe nisfu saa gaa yi new xëy yo xam ngeen ne waaye inna allaha wa rasuluhu wa ila ghaniyyin sallallahu alayhi wa sallam inna wa jalla wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam la ghaniyayn an sa'i abi aqil wala kii nii waaye eh, xam ngeen ne buur yàlla doyewul dara waay ak yu ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam lan la ñuy doyee saa mais mais kii dafa feebar yow joxe leen du ñuy waajal xare muy joxe saa bëgg rek ñu ne abu aqil même li muy ñàkk ñàkk keroog joxe la mooy gis ne ñépp a joxe moo tax ñu ne lool riwaaye imaam al-Waaqidi bam ne ñoom say na Abu Bakar yi njëkk a joxe loolu moom même bu même bu wérul sanadan loolu na bi wér na mooy naka la yonent bi alei satu naan joxe leen Seydina Abu Bakar toog du joxe Seydina Omar du joxe Seydina Ali du joxe mais ñépp a joxe ku nekk la nga am joxe nga même bu dee waaye yi waxuñu ko loolu moom loolu mu ngi mel ni ganaan ma euh, nuageul deful dara condition yëpp kii na jant bi génn na may leerul loolu dañ naan la waaye yow demal toog loolu jarul ñu ko koy nettali boo nee benn nuage newul ci asamaan si jant bi génn na heure sàngam lay génn jeex na jarul nga naan ñu leer na après mook lii rek ka yem ay Seydina Abu Bakar joxe na moom jarul ñu koy wax radiyallahu anhu waaw mooy ñépp a joxe ñépp a joxe naafiq yi kese joxewul waaw mooy nga gis même ñi manul ñi amul dara nga xam ne saax sax lañ am xam nga koo xam ne saax la dese nag moom moo ko am loolu la am mooy kooku amul lu mu war di dem ci xare bi mais joxe na xoolal ñoom Urbat ibn Zayd lu même amul mais moom deram la saraxe kooku bu amoon alal jum joxe bu ko joxe hein kon loolu la la bëgg a wax moom al imaam Ibn al Qayyim mbir yi bu dee yow manoo ko ci sa yaram it sa poos nga man ko dangay yulli sa dayob coono daal di koy joxe kon nag insha allah tey dañuy yem nii ba léegi ñu ngi ci zaadul maad fi hadyi xayril ibaadi di xool li nga xam ne moom la imaam Ibnul Qayyim wax ci njàngat yi nga xam ne moom la ñuy jëlee ci ghazwatu Tabuk kon ci jotaay bii di ñëw ñu àggale ba léegi ci enseignement yi inshaa Allahu ta'ala Allahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala